doon wax ci wàllu bakkan yi nga xam ne moom la alquran recensé li mu naan bokk na ci mbindeefu yàlla yu garaaw yi nga xam ne ñoo gën a ñoom nga war a def ndànk di leen mooy tandaku di leen fuglu ginnaaw bànneex ak saytaane bakkan te moo ci yées mooy noon bi gën a yées te moom moo nekk sa diggante ñaari mbagg yi sa diggante ñaari wet yi wàll yi waaw nee woon na bul jëng mukk sa jamono sa dund gi jame ngay jéng jëm ci moom yow yow camsi wala ngay gërëm lenn lu mu la digal wala lum lay pousser li am ba des mooy coonoom dong dee ko saxal dee ko teg ciy coono waaw waaw ndax moom jaamu yàlla coono la ci moom bakkan moo tax bu gis nga bu fajar di jot day gën a nuggal seytaane day ñëw di ëf kii bi day gën a nuggal mbàjj bi bakkananaan la toogal fii sa way eh waxtu wi des na fayal réveil bi garaawagul des na yow da ngaa teel kii eh booy tëdd di tax di xa di waaw ngay def lu baax mu naan la xaaral rek saw fa di la taswif mooy bakkan léegi nag ñu ngi woon ci bakkan yi nga xam ne moom la alxuraan tudd waxoon nañ la nafsul ammaara bisu waaw bi nga xam ne mooy diggalaakoonu ñaaw waxoon nañu ko waaw nekk ci suuratu sayyidina yusuf ala nabiyyina wa alayhi afdalu salaatu wassalaam beneen bi alxuraan tudd moom la tudd suuratul qiyaama an nafsul lawaama la uqsimu bi yawmil qiyaama wala uqsimu bi nafsi lawwaama suñu boroom ne jarul may waat walla maa ngi waat bi yawmil qiyaama ci bésub taxawaay ba mu yawmal qiyaama ah wala uqsimu jarul may wat wala maa ngi waat bi nafsi lawwaama ci bakkan bi nga xam ne moom aji yeddaa koonu waaw ah allaim <laughs> mooy ku ñu yedd man dama naan eh, kii ŋàññ rek waaw way <laughs> eh, sorewuñu allaimu ah, almalaama loolu lépp mooy ku ñu ah, ak koo xam ne Euh, day yett waaw ay yeddaange di la ca fikk al malaama mooy yeddaange léegi ak nafsul lawaama mooy bakkan bi nga xam ne day yedd borom yeddaakoonu borom moo koy def lon bilan bu xëyee nekk ci li mu nekk moo ko naan yow xam nga ne li nga def tey jaaduwul de diw liñ ko wax xam nga ne loolu jaaduwul lan la la alquran wa bu dul dara sa ngor waroon na la may quand nga bañ ñàkkal waa ji solo ci diggante dig biir nit ñépp loolu xam nga ne waru la loolu loolu ngay rëccu loolu loolu lu baax la bakkan ba ngay pousser ci lool di la def loolu bilan ngir bu ëllëgee nga bañ a defaat même erreur loolu baax la waaye am na bu ko gën suñu boroom tudd beneen ci suuratul fajri ne yaa ayyatuha nafsul mutma'inna muy bakkan bi nga xam ne dafa dal dal ci boroomam dal ci tudd boroomam tabaaraka wa taala te bakkan boobale moom la suñu boroom di bu bu continuer noonu moom la naan an nafsu raadiya al mardiya moo tax mu ne ko irji'i dellul ilaa ki jëm ci sa boroom raadiya tan kon lan lan nafsun raadiya nga nekk koo xam ne da ngay gërëm tan képp ci li sa borom dogal ak lim la defal ak li nga xamante ne loolu la def mardiyan moom bakkan bi mujj nekk koo xam ne boromam da koy gërëm voilà loolu moo bi gën màgg voilà kon bakkan yaa ngoo bu la rey bakkan boroom xam-xam yi di wax du dañ koy rend yëfu yu yu violent yooyu non mooy fexe ba yow moom nekk koo xam ne moo waxuma la xarum yar ne mooy gën a docile mooy li nga xamante ne nii mbote muñ yar wa waaw nga fexe yow moom dootul amati benn effet waaw ruux bi moo koy dominer boo fexee ba ruux bi dominer ndax ruux bi moom côté borom bi la ndax moom moo ko ëf moo tax war na faxtu fiihi min ruuhi suñu boroom ne man ci sama ruux laa leen ëfal laa ci ëf laa wal ci doomu aadama alayhi salaatu wasalaam ci maam aadama ak doomam yi kon loolu noonu nga xam ne kojug borom bi la ruux moom boromam kese la xam waaye comme que bu ñëwee ci doomu yaramu doomu aadama en fait moom bu duggee ci yaram yaram mooy dominer waaw ruux bi yaram a koy dominer léegi nag bakkan ci boppam bakkan ci boppam nag yow ngay fexee am gis nga bu dee bakkan moo mee fexe nga ko dominer bu boobaa day ànd ak ruux bi day day dund waaw fexe nga mu tegu ci li neex borom bi tabaaraka wa taala bakkan bi nga teg ko ci coono mooy ngay jaamu yàlla di ko teg ci ay mujaahada di xër ak moom ba noot ko ruux bi day dund te nag bu ruux bi dominer ba kii bakkan bi day mujj dootu fa ne mooy mu ngi fi de waaye day mujj nekk ruux voilà ñoom ñaar mooy day synchroniser bokk ak ruux bi de telle sorte que daanaka moom kenn dootu ko fa tudd voilà kenn dootu ko fi tudd ndax do loolu bañ ji nekkoon rébellion gi bañ di féttéerlu ci ndigalu yàlla yi bëgg lu bon lu ko so neex kese lu ko neex mooy yi neex iblis ndax mooy ay caaxaana ak ay bànneex loolu noonu fexe yow nga tàggat ko ba yooyu mu génn ci voilà nekk rek ku jublu ci boroomam nekk ruuxaani voilà mu ngi noonu loolu mooy rey sa bakkan loolu la ñuy wax naan da ngay fexe rey sa bakkan loolu lañ ci jublu waaw kay léegi nag comme que bëggul coono mu ne nag dee ko dee ko ci saxal alhamdulilah dee ko ci saxal de ak coono balanaha asbita saxal ko léegi nag muy continuer <coughs> moom sëriñ bi alhamdulilah radiyallahu anhu wa inna makarima alfata bi xaasabi makarihim nafsi wa qadri nasabi mu ne inna makarima alfata gis nga teraangaay cam si teraangaay cam si de nit ki bi xasabi day proportionnel di tolloo képp makarihim nafsi ca danga namu namu tegee co bakkanam ay coono ak yu mu bañ moom bakkan lu toll noonee lu yem noonee ci la ay teraangaam di toll day proportionnel rek bu dee coono yuñ ko teg nu muy gën a diis moom bakkan te mooy jaamu yàlla mooy delloo ko ci borom bi tabaaraka wa bi nga xam ne moom lay féttéerlu ci ay digalama ci tereem boo fexee nag ba noot ko teg ko ay coono ba ñëw loolu nu muy gën rëy rek yow say teraanga di gën a rëy voilà bu bu bu yemamaayee ah say teraanga yemamaay loolu rek. waaw bi xasabi makaari makaarihi nafsi wa qadri nasabi ak keem rek na na coono ya ya nga xam ne moom bu koy teg na mu tollu rek loolu la waaw waaw yonent bi alayhi salaatu salaam waxoon na sayyidatu Aisha radiyallahu ala qadri dëgg-dëgg ajruki sa pay ala qadri day keem moo kepp tollu rek ca coono ya nga am ala qadri nasabuki voilà kon nag mu ngi noonu le moo tax bakkan bi noonu la waaw boo ko boo ko màmmalee rek bàyyi ko moom day màmm moom fas wu fas wu déggul daaj la waaw as mool la soo xam ne su yaraande ko di cëppi cëppee lu mu ko soobee di def lu ko neex waaw kon nag yow doomu aadama bi yaa ko war a tàggat di ko teg yi nga xamante ne nii moom neexu ko taw mu fekk mu neex boroomam tabaaraka wa taala boo ko defee de ah say teraanga day tolloo rek kenn coono ya ko teg ah, ak li nga xamante ne nii noonee nga ko ah, sonale comme li nga xam ne loolu la yonent bi saa saa wax ah, ki nga xam ne mooy sayyidatuna Aïshatu radiyallahu taala anha wa ardaaha ki xadiis bu ne ci saxiixu al imaamu Muslim ak sëriñam di al imaamu <coughs> Ahmad ibnu Muhammad ibnu Hanbal rahmatullah alayhi moo nag imaamul Buxaari imaamul Buxaari yi sax soloon na xadiis boobu bare wallahu taala alam léegi nag sëriñ bi radiyallahu taala anhu muy continuer mu ne wajaahidin nafsamati thaalan li takun kilmatu amrillahi ulya yaa fatin mu ne yaa fatinu yow mi nga xam ne yaa xellu te ñaw wajaahidi xeexal ak an nafsa bakkan comme que xam nga ne moom lii la kon nag xareel ak moom booy xareek moom nag manoo xareek moom yow selon yow say xalaat naan boo yaakaar naa ne nii la ci samay riyaadiyaat samay tàggat sama bopp loolu nga xam ne bouddhiste yeeg façon yooyu loolu la def xamuñ ne keroog la leen seen bakkan gina noonu waaw di xiif di kii mais rëccoo ndax lenn la di nga am benn méemise booy am ci moom ba moo tax yenn yi il suffit boo nootee sa bakkan da koy man même boo gëmul yàlla waaw ndax bakkan nanguwul yenn yi xiif gu tar manu ko day bañ naan la sawaay lay lañ lekk oh sawaay ah bu ba léegi añoo boo ah. ah. da nga mar yu ko am na yoo xam ne naturellement da nga koy man parce que sa bakkan nga doon waaye loolu dala cee génnewul loolu moo tax gis nit ñu naan def nay miracle rek ñu naan moo tax baax na mais taalibe iblis yi dañuy def yu mel noonu waaw bouddhiste yi mën nañoo def yenn yi nga xam ne dañ naan ay karaama la mën nañ ko def mais lan mooy wane lan mooy différence bi mooy ragal yàlla ga est-ce que waa ji gëm na yàlla est-ce que ragal na yàlla ci ay waxam ay jëfam ak lépp mu ngi takkoog ndigalu yàlla yi tey sore tereem yi loolu mooy différence bi voilà loolu moo leen di tàqale kon nag eh, waxtu wa dee jot na ndeke wallahu ta'ala wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in